alhamdulilah rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd kon. ñëw ci deuxième cours bi ci. cours arabe. maanaam arabe inshaa Allah. muy an-nahwu an-nahwul maysuur. Mm-hmm. waxoon nañ ñu ko bindoon ci dépassé. Mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ne nii. Mm-hmm. gisoon nañu euh, lettre alphabet arabe mm-hmm. gisoon nañ tamit division bi biñ def entre lettre solaire yi ak lettre mm-hmm. lunaire yi euh, loolu nag liñ ci li nga xamante ne nii ndax loolu benn kii la mooy à chaque fois ñu def benn cours bala ñu commencer beneen dañuy def rappel de bu dee day jël cinq minutes wala comme ça mu leen da ngay mën a def liaison fi nga jógee fi nga jëm mooy ne boo gisee de début bi mhm. dalaa tàmbalee lan lettres yi mhm. mooy langue bala nga koo jàng da ngay xam lettres yi ñuy utiliser mooy yan mhm. ndax bu dee man damay jàng langue boo xam ne xaw ma sax lettres yi ñooy yan mooy loolu c'est difficile ma man ko bu dee dama koo bëgg jàng jàng bu leer Euh, léegi mooy ñu ngi commencé alifun baawun mhm. a ba ta mhm. après ñu ñëw biñ paree ci yooyu mhm. nga gis ñu defal la ne la yooyu am na lu ñu koy xaaja lu ñuy wax les lettres solaires ak les lettres lunaires bu ci nekk quatorze loolu nag li ñu lay dimbali mooy nga xam est-ce que damay liir àll bu dee al daa nekk ci kanam al nga xam ne lettre définie la mooy est waxoon nañ la am na yeneen façon yu ñuy yu ñuy définir ci arab mm-hmm. comme mudaafun ilayhi ndax mooy annexion mm-hmm. comme mu ma ne buntu kër gi mm-hmm. boobu du ma ne al baabu al bayti dama naan baabu baabul bayti mooy buntu kër gi loolu man xam naa buntu bi léegi mooy xam naa ne de toute façon information bi ma mooy du buntu kaso bi kër gi lañu wax xam naa ban même bu ma xamul ban kër la mais c'est défini mooy ak tamit yi nga xam ne du ma leen liir bu al hmm. nekkee ci kanam mooy lettre bi topp ci àll bi hmm. moom laa liir mais dama koy accentuer hmm. damay dama fii insister mooy day am shadda comme gisoon nañu lettre yëpp gisoon nañu euh, ay exemple par exemple ta bi waxoon nañu am nga moo ta moo boo rek am na tamit lu lay dimbali mooy bu ñu waxee ay vocabulaire wala moo yoo kiiwul nga bind leen. Mhm. bind vocabulaire li muy tekki ci wet gi. waaw comme ça au fur mesure yow dangay am da am benn ñaaru dictionnaire bu ndaw. Mhm. ngay mën a utiliser moo yooyu ci say. Mhm. par exemple bu ma la nekk euh, léegi formel benn phrase bu ndaw maa ngi dem jàkka ja. nga xam jàkka mooy boo xamul jàkka mooy manoo ko mooy phrase bi moom manula dem. mooy nag léegi da ngay def. boo ko bu bindee benn mot boo xamul mooy da koy bind bind ni muy teg loolu dina la dimbali au fur et à ngay xam. incha allah ngay am vocabulaire. Mm. mooy par exemple ta amoon waxoon nañu tamrun. tamrun wala tamrun. waaw tamrun. tamrun tamrun mooy mooy singulier mooy kii bi maanaam na indéfini bi. tamrun waaw tamrun mooy foo gisee mu am double kii ci ginnaaw rek mm-hmm. lool mooy c'est indéfini mais ak tamrun tanwin bi voilà bu amee tanwin rek loolu mooy c'est indéfini boo dugalee al bi waaw mooy dootuma wax al tamr ndax tabi ci lettre solaire yi la bokk mm-hmm. ta taboobu dañ ciy def shadda na ma koy dama at tamru tamru ak tamru mooy mooy tàndarma mooy dat mm-hmm. donc tamrun moom mooy lan moom. tamrun mooy. mooy c'est mooy kii bi indéfini mooy bu ma nee rek tàndarma noonu. Hmm, mais ak tamru mooy tàndarma ji. d'accord. mooy bii dañ koo définir. waaw comme une. ak la. d'accord loolu rek la. d'accord mooy bu tanwin. foo gisee tanwin mooy ne. mën na nekk mooy ne na nekk n'importe quelle affaire bu ma nee Shamsul. Hmm. man na nekk n'importe quel soleil mhm. bu ma nee baabun mën na nekk buntu wala neex ci mhm. buntu yi mhm. mais bu ma nee al baabu ñoo xam ne la porte la waxuma une porte baabun mooy une porte rek al baabu mooy la porte léegi tabi loolu lañu gisoon nañu melo am na yu bari ndax lettre yi commencé tabi yooyu moom euh, bari nañu sabi gisoon nañu waaw euh, asamaru wala leneen lañ gisoon. Euh, as as salaam. Euh, non as salaamu. as salaam waaw. non as. salaam non non sa salaam. xoola ñu ngi nii. sa sa waaw sa. Euh, as sawru. as sawru mooy yëkk. waaw yëkk. waaw mooy nag kii yooyu. Mm-hmm. mooy sawru. waaw as-sawru la wax. Mm-hmm. wala rek nga ne as-samaru mooy les fruits mooy fruit bi. Mm-hmm. mooy fruit mm-hmm. euh, am na yeneen ah dañuy kii rek bu nekk bu loo defee bu nekk nga am ci benn kii. waaw dabi ad-daaru. waaw mooy kër. ad-daaru. wala ad-darsu. ad-darsu mooy cours bi le cours. ad la maison. mooy bu bu bu. bu alif ak laam duggee rek mooy lëla wala laa wala lee ça dépend bu dee pluriel la wala singulier léegi euh, za mais yow tamit boo dee am nga boo kii boo xalaat tamit man nga ko wax ah, za euh, zaytun wa am nga boo waxoon am nga boo wax non zaytun euh, zubaabu voilà ak zubaabu ah. moom moom fàtte ko azubaabu azubaabu moom mooy ah, kii moom mooy weñ waaw ah. la mouche ah, la la mouche raabi raabi li ñuy wax euh, bopp ar-ra'su ar-ra'su ar-ra'su la ñuy wax hmm. loolu hmm. xoola dabi dabi bu ñu delloo waaw xam nga bu ñuy wax ad-dabbaahu bu ñuy wax al-dabbaax al dabbaax kenn du ko wax. al dabbaax ab dabbaaxu la ñuy wax. ndax lii mooy tax nag doo nga xam ne kon kenn du wax al dabbaax. waaw waaw waaw. la ñuy wax. ab dabbaax mooy wullikatu der comme Cheikh Abdul Aziz. al dabbaax radiyallahu ta'ala anhu mooy. ab la ñuy wax. tan euh, ta kii euh, tanneur. voilà mooy tanneur waaw mooy tanneur le tanneur. léegi boobu doo wax al dabbaax. waaw al dabbaax doo ko wax ad dabbaaxu ngay wax hmm. ndax ndax dabi ngay def shadda boo dugalee al bi da ngay def dabi nga def ko shadda waaw léegi nga xam ne da nga da ad da ça dépend rek ni ñu commencé waaw bu doon moo la lettre la boo xam ne dii leen ci def ad di laay wax bu doon du ma ne ad du comme ad duuru plurielu kër comme li ñu waxoon waaw daarul duurul waaw léegi rab yi wax nañ ko. waaw ar-ra'su. ar mooy bopp. voilà mooy bopp waa bu la neexee ma la koy bindal. Ah. waaw waaw comme ça. Hmm, am ko bindal fii waaw. waaw bind nag daa jaarul yoon. ah amul de toute façon dinaa ko mën a ah, moom mooy bind lu ma neex at tam parce qu'en fait bu ko bëggee bind en arabe dinaa ko bind sauf que damay jël temps. Hmm. waaw. oui ak sawru. du ma ci gaaw. la ak sawru. Mhm. ak daaru. Mhm. azubaabu ar-ra'su mhm. kon mooy mooy lettre yooyu léegi ñu amaat mm-hmm. euh, rabi mm-hmm. gi non rabi wax nañ ko ar rasu zabi az-zar'u mooy mbay mi mm-hmm. az-zar'u mooy mbay moo xam ne asamaan see koy kii moo koy arrosé la récolte voilà d'accord après nga nga kii ko euh, sabi dépassé lu ñu waxoon euh, am na sabi moom bari na salaam voilà assalaamu mhm. assalaamu moom ci turu suñu borom yi la bokk wala rek wala tamit day ñu koy ah, joyal ci ah, ah. jàmm waaw assalaamu mooy lan mooy la paix voilà mooy la paix day nekk tamit turu ci turu suñu borom la tudd la bokk mm-hmm. nga xam ne mooy ki nga xam ne ku am moom mooy jàmm mooy ku am jàmm it moo la jàmmal assalaamu ashamsu moom mooy waa ji moo nekk ci livre bi jarul ñu koy bi gisoon nañ keroog assabuuru assabuuru mooy koo xam ne dafa mën a muñ waxoon nañ la superlatif la mm-hmm. xam nga biñ la koy njëkk a wax dañu juumoon na woon mooy tablu ndax dañ ko jaawaloon ak siin siin bi mooy tableau assabuuratu as-saburatu mooy tableau mhm. mais as-saburu mooy ko ci sabara la jóge mooy as-sabru nga xam ne mooy ku mën a muñ mhm. nit daal bu mënee muñ bu baax dañ naan ak saburu mais as-saburu ci turu suñu borom yi la bokk xam nga mhm. keroog maa ngi la la superlatif la ndax yàlla li ñu ko li ko li ko jaam yi di tooñ par jour bu melul woon noonu moom bu doon ku def dara rek ci saa affaire bi dal la mooy kon nag yaakaar naa ne moom nokki kenn dootu ko fi defati as-sabur amin <laughs> moom la loo def rek conséquence bi agsi ci saa si <laughs> euh, as-saburu waxoon nañ ab daal lu mooy kuréer comme wala daalliin mhm. du caagante ne ñi nga xam ne dañoo réer mhm. dallun mooy ku sànk mhm. ab dallu mooy ku réer tabi ak tariqatu tariqatu ak tariqatu suufiya wala turuqu suufiya mooy mooy voie voie spirituelle voilà wala wala plutôt voie sur laquelle lay tekki voilà bu dee dama ci boole as-suufiya mais bu dee ak tariqatu rek hmm. chemin lay tekki yoon waaw bu ma nee tariqatul manzili mooy chemin bi jëm bi yóbbu ci kër ga même ni ma nee lii mooy yoonu kër ga nii la hmm. ma ne mais dama doon dem pale ba nga ne ma hé eh, nga ne waaw yoonu palais bi lii la mën naa ne tariqa ak tariqatu kii wala acharion tamit day tekki acharion ah, sax la ñëpp lañu ñuy utiliser bu dee ay yoon buñ naan buñ naan charion diw buñ naan avenue tel mm-hmm. mais charion at tariqatu mooy yoon voie at tariqatu léegi ñu am va bi mm-hmm. az-zalaamu mooy lëndëm az-zalaamu az-zalaamu az masala bu am tomb ak ah, mm-hmm. mu mooy lëndëm gi mm-hmm. lab yu ñu amoon al labanu man nga koo am tamit al mooy soow al labanu voilà al labanu rek wala beneen mu euh, man latif laa joxe latiifu latiifu uh, dernier bi non wala naa du dernier bi azzalaamu non dama waaw wala bi dernier bi nabi loo jëloon nuur voilà an nuuru mooy leer mooy leer bi nuuru léegi est-ce moom lañuy employer est moom lañuy employer pour par exemple wax leeru lamp bi lampe misbaax baax ñuy wax misbaax xam nga français moom danaan la éteins la lumière wala allume li ay ju mel mais bu dee arab misbaax lay wax waaw moom du la wax nuur de waaw ndax nuur nuur moo gën a yaatu misbaax moom misbaax moom la ñuy wax lampe waaw yii nii bu dee yii nii ñu utiliser misbaax la la wala arab di wax mm-hmm. as-sabuuru mooy ku mën a muñ ci turu suñu borom yi la bokk. d'accord superlatif la. Mm-hmm. mooy li muy muñ kenn mënu koo takk. Mm-hmm. as-sabuuru as-sawmu sawmu buy waree koor. waaw woor. as-salaatu julli. Mm-hmm. yooyu yëpp saat googu la. ad-daallu. mooy ku sànku ku égaré wu. un égaré. voilà. d'accord. Euh, ak tariqatu. waaw mooy. mooy la voie. la voie. as as. az-zalaamu. az bu am tomb. mooy zabi ni ma bind fii dafa kii ndax dafa xawoon a xat leerul sama bind bi leerul az-zalaamu mooy mooy l'obscurité waaw waaw waaw waaw mooy lëndëm waaw parce que boo waxee zalaam zulmaani yi laay. ah <laughs> lëndëm. waaw ñoo bokk fu ñu jóge. waaw zalama ak zalaamu. waaw ak mooy lëndëm. Mhm. bu nee waa ji mu ngi dox ci lëndëm yi. Mhm. wala ñu ne euh, dafa am xarfu xarfu zulmaani wala xarfu xuru zulmaani ya mooy araf yoo xam ne dañuy ko jug lëndëm la comme yu mel noonu mooy zulmaani. ndax yaa boobu waxoon nañ ko mooy identité la mm-hmm. buñ naan bu wolof danaan kojug dara mm-hmm. comme bu ne rabbaan yi ñu ne kojug suñu borom mm-hmm. wax joo xam ne buñ ne xawlun rabbaan yi mooy wax koo xam ne kojug suñu borom mooy genre identité mooy ne ci yàlla la jóge d'accord donc nii bi voilà genre genre possession lay lay wone waa identité identité waaw ci lool nisba lañ koy woowee ci arab yaa un nisba mooy comme bu ma nee Euh, yuusufu amri kii amri kii yun yun boobu ma def ci suuf ci gis fin bi boobu mhm. mooy yaa boobu rek euh, mooy zulmaani yun la ñoroon mhm. mais comme que arabe moom ah, duñu wax fin yi dañ naan mhm. zulmaani mais zulmaani yun la euh, mais bu ñuy wax dañ naan zulmaani moo tax ñu naan yuusufu amri kii wala Jean moom amri américain la wala mhm. ñu ne pôle faransi yi mhm. mooy yaa boobu noonu daa am moom la ñuy wax yaawu nisba mooy identité la inshallah xam naa peut ko gën gis waaye inshallah waaw inshallah allah léegi am nuuru al fu boobu mooy mooy mooy kooku ci turu suñu boroom yi mhm. mooy koo xamante ni ndax dafa latif dafa bari lu muy tekki am na tekkiwul ne li nit ñi dina tàmb mooy ñeewante rek non non léeg day tekki tamit koo xam ne moo xam suñu borom dafa xam sew-sew mbir yi mhm. mooy affaire yi seen finesse mhm. xam nga xam am xam-xam man nga xam benn mbir moo xam ne da koo xam globalement mhm. mais yàlla ni muy xamee mbir yi mooy du lu global moom ci seen ni ñu xeewe noonu nañu gën se mooy da koo xam ni mu bañu amagul ak biñu am lépp moindre détail yi d'accord mooy latif day tekki ñaar yooyu ñe côté ñeewante bi lay am mm-hmm. mais tamit koo xam ne dafa xam mbiri ci les moyens de détail dans les moyens de détail la leen di xam léegi yooyu ñoo gënoon a jafe mooy am kii yi nga du liir waaw xam nga waa sab waxoon nañu voilà léegi kon mën nañu kii Euh, sabi sabi jëloon nañ ko a assalaamu ak beneen bi mooy biñ jaawale woon ak bii keroog hmm. assaburatu assaburatu waxoon nañ la mooy tableau noir waaw assaburatu mooy tableau comme tableau yi assaburatu mooy yi ñuy bindee yi ñuy jàngale ci école yeeg yooyu mais boobu du bii d'accord du du bii sala loolu moo tax euh, kii prononciation yi am am solo hmm, hmm, Euh, léegi mhm. ndax ndax as-saburu bi bu doon dañ koy def féminin sax bu doon doo xam ne comme dañu ko jël superlatif ci ci ci lu ñuy utiliser ci nit mhm. moom duñ ci def tax d'accord mooy moom bu jël tax même bu dee féminin la mhm. léegi nag xuruful xamar yooyu euh, voilà foo koy def fii waaw si insha allah voilà ñu am abi waaw léegi da am al al abu mooy le mooy papa al abu euh, ba bi ñu am am na bu ñu doon wax sànk ba léegi alba al albaabu mhm. mooy la porte mooy la porte albaabu jiim mhm. aljinn voilà mhm. mooy jinne yi day tekki tamit lu nëbbu d'accord ndax foofu la jóge baat bi foofu la jóge aljinnu mhm. boo gisee ñuy wax jinne ndax jinne nit en général nit du ko gis mhm. nit moo moo tax alxuraan naan ñoom dañ leen di gis foo xam ne ñoom doo leen leen gis mhm. mais loolu waxul ne ñépp la mooy am na ñu leen di gis voilà waaw am nañu dañ comme ni yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam nga xam ne ñoom dañ ko doon liggéeyal ci force manuñ ci woon tous Mm-hmm. Uh, léegi aljinnu waaw mm-hmm. ah, beneen bi aljaanu lañ jëloon mais baax na tamit mm-hmm. léegi xabi uh, alxaal alxaalu voilà alxaalu mooy état lu spirituel wala waaw ça dépend rek xam nga mooy yëpp mooy ne comme que langue bi la mooy ku ci nekk rek domaine bu nekk moom da koy jële moom ni day jël mot bi jox ko moom connotation bi ko intéressé. d'accord mooy ne yow xaal bi bu dee suufi ya mhm. moom moom automatiquement fi xelam di ñu tereem ça ne veut pas dire que du xam mais boo ko waxee rek comme ci la nekk ci la mhm. imprégné wu. Mhm. foo nee rek moom xelam ci loolu lay njëkk a def. état spirituel voilà état nga dem ci menuisier bi moom. bu dee moom xaal da ko utiliser neneen. boo ñëwee foofu ne xaal moom day xalaat moom ci lim nekk. Mhm. mooy ne moo la langue bi la ku nekk rek da ngay da ngay ku nekk da nga ciy jël. d'accord léegi terminologie bi yow yaa xool li la neex nga def. d'accord donc en fonction contexte bi. voilà waaw contexte bi spécialisation bi ngeen di kii. d'accord moo tax ngeen di moo tax. Mhm. moo tax affaire bi. Mhm. ci loolu la ñuy xamee ndax est-ce que kii la wala mhm. lii la wala déet alxaalu d'accord mooy état rek d'accord léegi nag yow yaa xool loo ciy déggee d'accord bu dee suufi bi kon yo moom alxaal bu moom bu ñu waxee loolu en général moom état spirituel lay jëfe kii mhm. keneen nag ci nga xam ne moom imaginer xam nga langue arabe moo tax langue mooy da ngay gis chrétiens yi di ko ay chrétiens yoo xam ne arabe lañ ñoom man nañu sax di ko xalaat naan état spirituel ndax ñoom dañoo bëgg spiritualisme ñoom da ay spiritualité yooyu ñoom dañ koo ne da na a neex léeg-léeg mm-hmm. ñi ne nee nag ñoom dañoo xamul dara mm-hmm. xam nga chrétiens yi loolu mooy seen problème mooy ñoom amuñ xam-xam dañoo bëgg di jaamu yàlla te xamuñ xamuñ dara <laughs> non mais lool la lool la aaya bi wax kat Fatiha kat loolu la wax ah. <laughs> non mais Fatiha loolu la <laughs> non Fatiha kat la wax mooy mooy euh, ñi réer ñi ghayril maghdubi alayhim mooy juif yi mm-hmm. ndax ñoom dañoo xam ba pare gis dëgg comme que fi ñu ko yaakaare woon ci ñoom lay bokk new fa ñu ñu bañ ne kon nag ñoo bañ ñoom am na nga xam-xam mais dañoo gis dëgg bañ ñooñ nag ñoo gën a dangereux alors que yi ñoom ñoom seen affaire passion wak seen kii ñoo la ñuy deme te amuñ mooy dugg ci lëndëm bëgg koy demee passion da ngay da ngay mbëkk te amuñ xam-xam ñoom looloo leen dal ñoom looloo leen dal mooy ne ñoom amuñ xam-xam moo tax bi man nañ la ay xaalis spirituel mais du spirituel u tous ndax dara newul ci ginnaaw dañuy ray seen bopp rek mooy di gaay fii moom la alxuraan ni ñoom wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa nga xam ne ñuy def génn mooy li ñuy def rek freti freti yeeg li ñu takk son yoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp te nag yàlla nee na man tegu ma leen ko wallaahi wallaahi ñoom ñoo ko def seen bopp mais sax mënuñu koo appliquer mënuñu ko respecter ndax yàlla bindewu leen noonu loolu yàlla bindalu noonu mooy mooy mooy ne affaire yi ku nekk en général xam nga xoola xoola moo bi yàlla abu mhm. xam nga ci langue bi mooy père mm-hmm. mais yow bu dee suuf yi man nga al abu euh, kii la père spirituel mooy sa sëriñ waaw voilà al abu lañu wax voilà comme yu mel noonu waaw mooy père père spirituel bi moo ëpp doole ëpp doole père biologique bi waaw mi mos fa am na nu mu koy waxee en arabe voilà waaw père spirituel bi moo ëpp doole père biologique bi loolu moom loolu par exemple yow xam nga kooku mooy suuf ki kii wax ci affaire suuf yi mu ak ci ci nekk mhm. mais boo ñëwee ci ci ci mbedd mi ni ñuy naan peer ne al abu mais c'est sûr que nit ñi li seen xel di dem mooy bàyyi bi nekk fii rek di jur waañ alors que boo demee ci tari euh, turuq suuf yooyu bu ñu waxee al abu en général ñoom ça ne veut pas dire que xamuñ ci ci def de mhm. mais en général kii ñoom dañ xam ne en tout cas bu dee ñaar la ki nekk père spirituel bi moo ko doole mooy sëriñ bi voilà mooy sëriñ bi mm-hmm. ndax moo fi toogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi alxaalu nga waxoon xabi xabi nag moom aw moom moo ah, alxamru alxamru alxamru mooy le vin lépp loo xamante ni day tax nga kannasu nga sa xel dem <laughs> alxamru mooy li tax nga màndi rek waaw alxamru mooy mooy yàlla ne euh, innamal xamru dëgg-dëgg de kii euh, vin mooy vin nag kii la benn la ci affaire yi mooy yooyu yëpp di mandilaate rek champagne ak voilà mooy yooyu di di ndax ndax manoo ñëw ne vin rek la kon ñi lees waa ji ne la kon man naanuma vin lii laay naan mhm. sënga ki yëpp ci yem mooy yooyu yëpp mooy alxamru mooy mën nañ ko wax dañ koy wax vin mais pour nga xam ne tamit du lool rek mhm. mooy daal sàngara waaw moom na naan sàngara alxamru wala wala man nga am yeneen xamru baax na xamru ah alxamru waaw moom ci la gaa ne de moo leen tere avance gaa yi de ci la nekk bind oh, naa leneen xaaral naa la bind alxamru comme ça xam alxamru al xamru mooy sàngara euh, ñu am abi mm-hmm. al aynu mm-hmm. day tekki bët mm-hmm. voilà mais tamit xam nga lé ñun lii dañuy joxe benn sens sens bi nga xam ne moo dina global sauf que waaw sauf que euh, moo yi nii yëpp mm-hmm. day tekki day day am yu muy tekki na mm-hmm. comme aynu bët xam nga bëtu nit walla bët yu nekk ci animal yi mais aynu day tekki ndox comme source d'eau d'accord mais mais daal dañuy wax bët rek mm-hmm. ndax moom moo gën a général après au fur et bu ñu demee foo xam ne par exemple dañuy gis boo xam ne day tekki foofu source d'eau mm-hmm. ñu door ko ñu waxaale ko inshallah moo tax lañ naan aynuma aynuma in mooy bëtu bëtu ndox mais al aynu rek day mën na tekki loolu tamit al aynu mm-hmm. raa bi mm-hmm. al waaw ah loolu mooy abi mooy bii ñu jóge alayhim te alayhim du jël al na ala loolu dinañ ci ñëw bu mm-hmm. après insha allah ci fii nii mm-hmm. alkalimatu dinañ am ala ak ay min fii nga xam ne moom lañuy wax xuruufu jar xuruufu jar al xuruufu al xuruufu euh, xuruufu jarri yooyu nga xam ne dañuy tax buñ duggee ci benn moom mm-hmm. euh, comme ngay kii phrase ma ne fii al manzili al manzili mooy kër am nga waxoon naa la ab daaru mooy kër mooy kër mais bu rond mooy daar day am lu rond genre cercle mm. mais mooy kër rek sauf que bu nekk dafa am étymologie manzil mooy fu ñuy wàcc wàccuwaay voilà anzala xam nga anzala mooy wàcc na nazala mooy wàcc na léegi foofu ñu ne manzil mooy fu ñuy wàcc mooy kër tamit albaytu day tekki nit day tekki kër tamit ainsi de suite mais mm. euh, ñu ngi woon waaw alayhim mm-hmm. moom bi jël al d'accord ay alayhim minhum ay fiihim ay bi bi yooyu nga xam ne bi ak ala yooyu yëpp bi ñu jël al d'accord léegi yow abi waxoon nga al allaamatu foog naa mhm. wala al ilmu al ilmu al ilmu mooy xam-xam al alamu mooy mandarga day tekki tamit drapeau d'accord mais. al-allaamatu wóoru wóoru ma mais daal foog naa ko tooyoo la. waaw al-aalimu. al-aalimu al-allaama bu ñu waxee lool. borom xam-xam bu rëy rëy kii. amiin. al-aynu. léegi rab yi. al-allaam waaw al-aynu ak al-allaam léegi al-aynu kon naa ko def léegi. al-allaamatu. Uh-huh. al allamatu mooy savant boo xamante ne vraiment. Mm, le koo xam ne multidimensionnel la. mooy mm-hmm. foo laal mu dem. Mm-hmm. voilà kooku moom. voilà foo laal la ñu daw. voilà alallaama. mooy du du koo xam ne daa xam affaire yi à la légère déedéet. Mm-hmm. léegi rab yi. al ghurfatu mooy salon waaw hmm. ne bu la comme ça bu la ne ay ay ay ay ay nga ne ko fil ghurfati foo newoon mhm. nga ne ko damaa newoon ci salon bi mhm. fil ghurfati waaw fil ghurfati mooy dans le salon al ghurfatu day tekki àjjana tamit hmm. comme ci suuratu shu'ara foog naa la nekk mhm. ulaayika kii alxurfatu bima sabaru mooy ñi nga xam ne yàlla dina def am na lu mu wax ba ne dina leen donn ñoom ñooy donn alxurfatu mooy foofu àjjana lay tekki mm-hmm. mais alxurfatu mooy salon mm-hmm. alxurfatu alxulaamu tamit mm-hmm. ak xilm xulaam mooy mooy mooy booy moom lañ naan booy jeune xale bu ndaw euh, xale buy liggéey tamit ab serveur dinañ ko wax xulaam mais xale dinañ ko mooy xale rek alxulaamu fabi ñu am al fakiha voilà alfaakihatu mhm. alfaakihatu mooy mooy fooyteef mooy fruit ah, mooy fruit rek boo def fooyteef boobu ah mais lool lool gaa xam nañ ko de alfa faakiha faakihatun wa abba faaki ah al faakihatu al faakihatu mooy mooy fruit fruit voilà kii al faakihatu qabi léegi am al qud qud waaw al qutbu le pôle xam nga loolu xoolal xoolal xoolal moo boobu alxutbu boo ko waxee fii en tout cas boroom xam-xam dëgg sax day nekk suufi mais boo ko waxee par exemple ci domaine xam-xam dañuy xalaat ay affaire ci nga xam ne moom mooy moo yor affaire yi wala pour ñooñ nga xam ne ñoom ay lañu ñu am kuñ ci nga xam ne moom mooy moo leen ne moo leen superviser ñooñ ngay xalaat fii mooy bu dee yow sa domaine mais bu dee ci géographe bi nga dem naan ko xut bu ma naan pôle nord <laughs> waaw moom moom day xaar nga defal ko ci nord wala sud est-ce que pôle nord ngay wax wala pôle sud voilà léegi moom am nga géographe wala koo xam ne yooyu lay kii mhm. boo ko nee xut bu moom mhm. te dara ci diine moom mais danaan moom ndax affaire bi langue la saa ku nekk ak ku nekk ak ni ni koy ni nga koy utiliser mhm. al qutbu mooy le pôle mhm. léegi kabi lii nii alkalaamu waaw alkalaamu alkalaamu waaw alkitaabu voilà alkitaabu téere mhm. le livre en général nag ci diine moom buñ ne alkitaabu xel yëpp ci alxuraan lay jëm buñ waxee alkitaabu rek par exemple ñun domaine bii ñu nekk waaw naxu buñ ne alkitaabu téere si ba way si la ci la ñuy fi benn borom xam-xam naxu bu mag la mhm. référence bu mag a mag moom téereem bi alkitaabu par exemple mooy boo ñëwee ci ci ci ci ci ci euh, nuxaat yi nuxaat mooy pluriel naxaw yi mhm. nga xam ne mooy grammairien yi mhm. ñoom bu ñu waxee alkitaabu rek moom téereem la ñuy moo tax affaire yi domaine la mais bu dee ci l'islam ah bu ñu waxee alkitaabu mooy alxuraan alxuraan le Coran alkitaabu euh, mabi mm-hmm. misbaax voilà misbaax mm-hmm. mooy caabi non non non miftaax mooy misbaax mooy waa ji di dax ma xam ni mooy dañ koy viser léeg-léeg <laughs> mooy waaw al al misbaax mooy kii mooy lampe lampe voilà al miftaaxu miftaax mooy lu ñuy ubbee ci fataxa la jóge mm-hmm. al misbaaxu waaw sëñ bi mm. buñ ne madad madad mooy lan madadul madadul mooy tëbb comme buñ ne waa ji moo lay tëbb ci leer mooy leer yi ngay am ci moom lay jaar ci moom lay kii moom daal d'accord ci moom wala boo buñ ne da dem ci sëriñ ngir tëbb ci mhm. mooy pour jële fa ay leer ak barkeeg yooyu madat loolu la koy tekki euh, mais tamit mën na tekki lu bari walaw ji naa bi mislihi madadan mooy bi muy euh, suñu borom doon wax ci suuratul Kahf subhaanahu wa ta'aala mu naan nit ñi law yaj'alunatil insu wal jinna non non du boobu diñ naa ne pour bu ñu ñu bind alxuraan lu mel ni alxuraan mhm. du ñu ko man mhm. walaw ji naa même bu dee dañ leen a indi bi mis bi mis buñ leen dañ leen jox lu mel ni géej yi mhm. océan yi ak garab yi fi nekk voilà yëpp min sajaratin aqlam mooy yooyu yëpp buñ ko dajee ay yooni yoon ñoom du ñu man indi bind lu mel ne alxuraan du ñu ko man d'accord mais mooy tëb al misbah bii nag mooy mooy lumière bi mooy ampoule yi al misbah la la l'ampoule la lampe waaw bu mooy la lampe bu dee mooy comme yii nii al misbah am ne day leeral waaw euh, habi habi lañ ha al hirratu al hurayratu al hirratu mooy mu waxoon nañ ne mhm. taa boobu après nañu gis mooy taa bi ci ginnaaw mooy féminin alxirratu ndax dafa am ne xirrun alxirru mooy mhm. masculin bi alxirratu mooy féminin mooy la chatte mhm. bii mooy le chat alxirru amul ta bu amee ki hurayratu nag loolu kii la Euh, moom la ñuy wax ci tasghir diminutif mooy dañuy jël benn affaire mhm. ñu koy tuutal mhm. bu ma nee as as ngone mhm. xam nga wokkul ak ma nee ngone si ah, as ngone benn la mais ngone gi ak as ngone as ngone moo gën moom laa gën a tuutal ma ne moom moom moom aswaay la yoon taxawaalu rek fii hmm. bokkul ak ma ne ab waay la hmm. Hmm. mooy damay tuuti la affaire am daa xaw a ci bu dee wolof ñun ni ñuy waxe waaw bu dee arab tamit day am loo mooy bu ñuy tuutal ak tasghir lañ ko tudde tasghir comme bu ma nee mais nag turu yonent yi alayhimu kenn du leen ci boole mooy ñoom seen tur kenn du leen tasghir ndax ñu màgg lañ ñoo xam ne kenn du leen taswiir kuy taswiir seetal keneen mm. nga après nga xool mm. nooy def mm. mais ñoom par exemple kenn du leen ko def mm-hmm. euh, comme hirru hirratun ñu ne hurayratun mm-hmm. léegi ñu def àll hirru wala àll hirratu waaw al hirratu al mooy la chatte waaw al hirratu ndax comme ça boo boo amee yi waaw di am même yooy xool amaale boo kabila insha allah mooy gën kii alxirratu wabi de toute façon lii bi moom mën nañ ko def moom bariwul ak kay ak ki ci ginnaaw wabi euh, walad voilà al waladu mooy doom al mooy doom al mooy parent voilà waaw alwaladu voilà ndax ñoo bokk moom mm-hmm. ñoo bokk fu ñu jóge waalidun mm-hmm. ci fa'ilun la jóge fa'il mooy ki def ndax al waladu mm-hmm. walada walada mooy jur na al waladu mooy ki ñu jur al euh, la mooy defkat kiy def comme bu ma nee euh, rakiba mm-hmm. mooy yéeg mm-hmm. na rakiba voilà mooy monter monter sur voilà loolu waaw mooy monter sur waaw mais dañuy wax monter comme muñ ne monter dans comme ku dugg ci ku dugg ci oto mm-hmm. arab danaan rakiba sayyaara d'accord du wax rakiba ala sayyaarati danaan rek rakiba sayyaara euh, léegi Euh, lu mu doon wax raaki mooy dañuy indi xam nga fa'il fa la woon fa fa'il dañu amoon fa naa mhm. mhm. la mooy fa'ala mooy def na léegi ñu koy bind def nii mhm. la mooy faire léegi bu ma bëggee wax ne daa am kiy def mooy première lettre bi moom laa jël yokk fii indi fi alif bi waaw mu xëcc ko kii ma maas ko ci suuf muy fa'ilu fa'ilu mooy kiy jëf bu ma amee rakiba tamit kon ma def bu dee dama bëgg nom bi damay def fa'ilun mooy ki jëf mm-hmm. bu ma amoon ra rakiba mm-hmm. mooy war na kii bu ma ko bëggee am kii mhm. kon li may xëcc dama noon premier nom bi mhm. mais moom du changer ndax mu ngi ci suuf dama naan raaki bun raaki bun raaki bun mooy comme ni ñuy wax gars yi li euh, ñu sax dawalkatu fas yi rek uh-huh. jo xaw ma nan voilà joker kooku raakib la d'accord mais tamit chevalier wala cavalier dañ ko koy wax cavalier moom dañ koy wax lool raakib mooy koo xam ne moom cavalier la mhm. raakibun mhm. mooy loolu moo tax waladun nga am waladun waalidun comme fii ci ci fa'il ci fa'ala fa'il pour booy am noor yi. Mhm. yooyu insha allah tamit dinañ ko gis nan la ñuy def nan la ñuy former à partir nan la ñuy former noonu. d'accord insha allah léegi al waladu waaw eh, xaw naa xam de moo ko bindee nii leerul yaa waaw al waladu yamisu ya ya yamisu ya nisu yanisu yanisu yanisu yanisu même loolu bu amoon du am al ndax loolu verbe la mooy bu ñëwee anis par exemple anis ana anis mooy koo xam ne da ngay da lay d'accord kooku man na am al d'accord mais bu dee yow yanisu même bu doon loolu man xaw ma ko mais bu doon même verbe la bu exister man naa mu exister mais bu exister tamit moom du bokk ci yooyu ndax verbe du jël al mu ngi mel ni zahaba partir bu ma manuma wax yazhabu mooy mu ngi dem ma ne al yazhabu loolu man da nekk verbe du jël al ah, d'accord non rek moo jël al donc al yamaan al yamaani al yamaani tamit comme Xudayfa ibnul Yamaan Xudayfa radiyallahu ta'ala anhuma moom ak baayam moo tudd al-Yaman mm-hmm. ñoom ay saxaab yi la ñoom ñoom ñaar mooy ñu ñëwoon dañu ñëwoon bëggoon a xeex Badar mm-hmm. te yéefar yi jàppoon leen dajeek ñoom mm-hmm. ñoom Abu Jahlin kàccoor su mag soos jàpp leen ba pare après nag ñu ne leen man nañ leen a libérer mais à condition du ngeen xeex contre ñun ñoom ñu ne waaw léegi mu dem ci nabi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom dañ leen a jàppoon mu wax leen nan lañ leen dañ ne ñun duñu xeex dañuy bàyyi sous condition ñu bañ a xeex ak ñoom. Mm-hmm. mu ne leen nag kon bu leen xeex bu leen ànd ak ñun xeex. Mm-hmm. mooy respecté leen seen parole moom par exemple bàyyam al-Yaman la tudd. mooy loolu ma na ne xeexu assisté wuñ. waaw ñoom assisté al-Yaman wala bu dee da bëgg. comme ku dëkk yaman al yamani wala al yamani al yamani al yamani al yaminu tamit dañ koy wax mooy main droite ndax li tax ñu naan main droite al yaminu mooy barkeel dafa barkeel al yumnu la jóge al yumnu mooy lu barkeel comme que main droite yi barkeel yëpp ci lañ koy def al yaminu mhm. al yaman mhm. alyamaan nag moom moom tur la Hudayfatu ibnul Yamaan par exemple alyamaan boobu tur la mm-hmm. léegi ñu alyamiinu alyamiinu mm-hmm. mooy main droite mm-hmm. ah, voilà léegi bu ko defee buñ paree fii dugg ci alkalimatu wal insha allahu al abu mooy le père al baabu la mhm. al jinn mhm. lii jinn mooy lë waaw day tekki lool tamit d'accord les jinn mhm. al xaalu mooy l'état l'état al xam al xam nga waxoon naa la keroog nga xam nga sànq ñu ngi wax. mais ci domaine bi nekk muy naaw. waaw am na lu tudd xaal. waaw xam nga waxoon naa la ko dépassé. waaw mooy par exemple bu ñëwee ci grammairien nga ne ko alxaal moom du xalaat xaalu spirituel. moom xaal boo ko nee alxaal. Euh, règle la ci yi ñu war a jàng. <laughs> incha allah alxaal comme bu ma nee. jaa al waladu baakiya. Mm-hmm. mooy jaa al waladu xale bi dafa ñëw. Mm-hmm. di jooy mm-hmm. baakiyan boobu mooy xaal mooy état bi mu ñëwee dafa ñëw en nekk muy jooy mm-hmm. état nekk muy jooy wala ma ne jaa al musaafiru raakiban voyageur bi ñëw na fekk dafa yéeg moo xam oto wala kii mm-hmm. wala ma ne jaa a muudu maashiyan mooy muudu dafa ñëw di dox mooy loolu ñoom xaal lañ koy woon d'accord mooy état mooy état bu muy ñëwee voilà d'accord donc li li ngeen doon wax sànq rek. day voilà ku nekk kii mooy contexte bi. voilà fan lañ koy utiliser. voilà mooy déterminer vraiment sens sens su mot bi. voilà loolu moo am ci langue yi. moo tax français boo nee travail ci médecin bi. Mhm. infirmier bi moom mhm. day ay accouchement lay xalaat. <laughs> nga dem ci physicien beeg ñooñu. Mhm. ñoom leneen la ñuy xalaat seen yooyu ñoom ne man xaw ma ko. nga dem ci mbedd mi fii. boo nee travail waa ji moom chômeur bi day foog ne da nga utal liggéey te même moo bi la d'accord kee di xalaat accouchement kii di xalaat liggéey bu mu war a am kee di xalaat ay xaw ma électron ay yan yu duggante man raw ma ko ci <laughs> waaw waaw man nga def le rek mais pour nga xam ne du yemul ci vingt par exemple boo gisee ci texte diine kon fu ñuy teree sàngara bul ñëw rek ne vingt rek xam nga vingt moom benn partie tout ce qui enivre waaw léegi bi ci kullu ma xaamara al-aql rek al-allaamatu al-allaamatu al-aynu defoon nañ ko mooy lay waaw al-allaamatu mooy le savant mooy koo xam ne vraiment savant dëgg quoi taxul le vrai kooku voilà sabaaram boo xam ne moom. yore ko nii quoi. foo al. ghurfatu. al ghurfatu mooy le salon. al. raki. fakihatu. al fakihatu. fakihatu. waaw gis ko bindee alfaakihatu si si man ni ma ko bindee la ni may bindee fii def xaw kii alfaakihatu alfaakihatu mooy le fruit waaw bu dee pluriel bi mooy alfawaakihu waaw alqutbu le pôle waaw <laughs> waaw loolu moom boo boo ñëwee ci rimaax moom boo nee xutbu foofu kenn xalaati fi pôle nord ak pôle alkitaabu mooy le livre voilà le livre waaw al misbaaxu mooy la lampe waaw la lampe alhirratu alhirratu mooy la la chatte voilà alhirra mooy le chat waaw alhirru alhirru mooy le chat alhirratu ndax boo nee alhirra mooy la chatte ndax bo ndax boo waxee nag mooy tab yi nga dul ndax tab yi après dinañu xool taa maftuuxa ak taa marbuuta hmm. taa maftuuxa mooy boo xam ne dafa ubbeeku bu may bind comme a ba ta tabale hmm. mais kon kon mën mën a nekk bi par exemple voilà lii mooy taa marbuuta mooy dafa tëju rabata mooy takk nañu mooy lu loo xam ne dafa wër lii taa marbuuta la voilà kooku moom bu ah, nekkee ci fin bi doo ko liir d'accord moo tax nga naan Hamza xam nga ko dudd Hamza Hamzatun la mhm. wala Hamzatu mhm. Hamzatu moom tabidoo ndax da nga naan Hamza ndax mhm. moo nekk ci fin bi te dafa tëju inshallah mais bu dee dafa tijjee ko comme ta comme a ba ta def nii am ñaari tomb comme bu nee ci fin bi da koy liir mooy ta da nga da ngay comme bu ma nee jaa albanaat jaa a wala jaa a mhm. bu ma nee jaa albanaatu mhm. wala jaa atil banaatu mhm. loolu bu ko waxee albanaat albanaat boobu mooy nee at dégg nga ko alors que ndax dafa ubbeeku bu doon Fatima la jaa at Fatima bu ma wax jaa at Fatimat bu ma ndax boobu taa d'accord donc taa taa marbuta ak taa. maftuuxa. maftuuxa ci miftaax. fataxa fatixa yooyu yëpp ci la jóge fataxa mooy ubbi nañu. ubbi na. waaw mooy comme ah ba ta wala alifun ba un taa un ni ñuy dinde taa boobu mooy maftu mooy maftuuxa. d'accord taa bi moom bu tëjoo. waaw duñ ko liir. duñu ko liir bu nee ci fin bi. bu nee ci fin bi. ce pas voilà loolu nag waxuñ na ne boo gisee ku ko liir daa def faute déedéet mooy am na ñoo xam ne ñoom ñoom bu ñuy wax dañuy bëgg di wax di di di liir lépp bu ñu naan comme nag loolu c'est plus poétique surtout ñi xam ne seen langue dafa xaw a mel noonu ñoom en dañuy bëgg di liir fin yi di rim di kii hmm. mais tamit. mais en général ci arab fin yi fin yi taa bi kenn du ko liir mooy même loolu la ñuy wax bu ñuy kii loolu la ñuy liire tamit alxuraan mm-hmm. comme booy liir di kii ba ñëw foo xam da nga fa a taxaw tab yi nekk ci fin bi doo ko liir mm-hmm. d'accord voilà alwaladu alwaladu mooy mooy le rek mën na nekk mooy xale tamit l'enfant waaw léegi bu mujj bi moo doon euh, al yaminu mooy la main droite xam ne ci barkeel la jóge al yumnu voilà léegi léegi insha allah kon tey al kalimatu kon moom lañu war a gis ginnaaw bi nga xam ne gis nañ xuruful hijaa nga xamante ne mooy waaye lettre yi comme niñ ko waxee woon. waaw après tey kon bi ñu war a gis mooy alkalimatu wal kalaam. waaw kon loolu mooy cours bu bees la. Mm-hmm. alkalimatu wal kalaam. Mm-hmm. mooy boo gisee fa ñu jóge mm-hmm. dara la ay lettres lañ doon wax. léegi nag yaa ngi dëkk ci bu ma formé lettres yi bu ñu ma leen formé léegi lan la may mu ne la léegi ñu liir lim bind alkalimatu mhm. deux points mooy day joxe définition ndax waxoon nañ leen mbir bala nga cee bala nga dugg da ngay am da koy xam moo tax bu defee nii rek def deux points mhm. mooy ne day expliquer day définir day définir alkalimatu mooy baat mhm. mu ne lafzun kàddu la lahu maanan boo xam ne day am maanaa day am sens mu joxe exemple bu defee nii loxo bi mhm. mooy exemple waaw farasun mhm. mooy le che mooy un cheval farasun farasun farasun mooy un cheval mhm. xam nga un cheval am na sens waaw xam naa ne waxuma mbaam mi xeer bi waxoo ma nit ki mooy xam naa ne yow fas nga wax sauf que xaw ma ban fas mais am na sens quand même. waaw un cheval. voilà un cheval farasun. waaw mu ne beneen ndax dale mooy kàdd boo xam ne day am sens loolu mooy alkalimatu. d'accord donc alkalimatu. voilà. léegi yaktubu beneen phrase bi euh, beneen kii bi ma naan phrase ndax lii du phrase ay ay ay muu la rek. mooy muu rek léegi yaktubu am nga jox la nag non farasun. foofu da bëgg a jox ndax alaat yooyu am xam nga dinañ ko gis ci kanam fii. donc bu ne alkalimatu. alkalimatu. waaw alkalimatu. Mhm. mooy muu la. voilà mooy muu. mais moo bu am mooy. ndax moo yëpp moo yëpp en réalité dañoo am sens. sauf que yow man na laa bañ a jariñ mu ma ñëwee rek ne parasum mooy ne man li ma mën a jànge ci li nga wax rek mooy lii nga wax d'accord waxoo ma ne daa def nii dafa ñuul dafa xonq dafa dafa dee dafa dund waxoo ma dara yow daal danga ma ne mooy xam naa ne daal Mhm. fas nga ma wax da nga ñëw fas. d'accord donc un mot qui a un sens. voilà en général. voilà mooy fas mooy waaw day am mot day am sens. mais un voilà d'accord. mooy ne sens la boo xam ne yow ci loolu rek ngay yem. d'accord joxu la beneen information lu dul ne fas la. d'accord mu ma ne ne euh, mooy li nga yor. waaw mhm. mooy ne. Euh, bindukaay mooy ne xalamun rek laa la wax dala bëgg a wax fii ne la alkalimatu lafzun lahu maana mooy kàddu la bu am sens bu la joxee farasun mu yi nga am yépp yuy tekki yoo xam ne tur la mu ngi ci biir d'accord farasun qalamun mm-hmm. euh, saburatun mm-hmm. tilfa tilfazatun tele mm-hmm. maqaadatun fauteuil ainsi de suite d'accord ñoom yooyu yépp mooy dana bëgg a wax nag lii la mooy dina am sens léegi loolu mooy ci mooy ci nooyi waaw ci nooyi yi léegi bi ñu tegu mu tegal la yaktubu mu ngi jóge ci ba kataba yaktubu kataba mooy bind na d'accord nga xam ne ci étymologie bi mu ngi daje mu ngi jóge ci dajale yaktubu comme ko kuy bind day jël lettres yi di leen boole moo tax ñu ne waa ji day dajale mais mooy bind rek mooy écrire d'accord donc yaktubu écrire voilà mooy écrire xam nga mu ne nga yaktubu information bi ma ci am mm-hmm. lenn la mm-hmm. ndax arab li tax mu doy waar ci côté bi mooy yaktubu man xam naa ci le fait waa ji mu ngi bind mooy xam naa kii bi sax xam naa ne c'est présent mu ngi bind xam naa ne kon kii bind newu ndax yabi wala nañ bañ a dugg foofu ndax day xaw a compliqué ba ñu ñëw ci yële ne nañ jàpp daal lu gën a bref mooy yàpp bi waaw loolu moo ci représenté verbe yi mooy mu ngi bind écrire mhm. mu il écrit il est en train voilà ndax loolu dinañ ko gis ci ginnaaw page bi insha allah mooy li ci tegu d'accord bi ñuy def al azmina nga xam ne mooy temps yi d'accord insha allah yaktubu waaw mooy moo la d'écrire d'accord benn moo la mais dafa am sens d'accord mooy il est en train d'accord min min mooy yi ma la doon wax léegi nga xam ne ñoom ay xuruuf lañu waaw mooy ay xarf la ñoo xam ne mooy comme bu ñu naan euh, comme xarfu jar am na nu ñu koy woowee ci français dama ko fàtte euh, kii comme bu ma naan ay dents mm-hmm. dents pré non euh, préposition yi ay plus yu mel noonu la ay taar waaw waaw yooyu fii dans dans mm-hmm. sur mm-hmm. avec mm-hmm. non avec leneen la mais sur dans yooyu noonu mooy bii comme bii min loolu pré pré non préposition lañ leen di woowe waaw les prépositions waaw les prépositions préposition waaw bii ci moom la min min min mooy non min dafa bari lu muy non non fii mooy l'intérieur fii mooy dam d'accord min dafa am luy muy tekki yu bari mooy mën na tekki min mooy à partir de jógee ci dara voilà jógee ci dara mooy bu ma ne comme alxuraan ne euh, moom moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhaana gàcc ngaalaama mooy day bàkk yàlla allazi mi nga xam ne asra moom moo tukki moom moo moo moom moo rañaan bi abdihi ci jaamam bi muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci partie ci guddi gi minal masjid min boobu minal masjid jële ko ci jàkk alxaraam muy kaaba gi ilal masjidil aqsa yóbbu ko Jérusalem min boobu day tekki ne daa am fu mu jóge mooy da koo jële fii yóbbu ko fële mm-hmm. mooy ne bu ma ne foo jóge wala nga ne ma man daal Euh, xarajtu minal bayti dama génne ci kër gi mooy falaa jóge loolu benn loolu benn la d'accord am na yeneen par exemple partitif mooy provenance en fait voilà provenance mooy loolu mooy provenance voilà mën na tekki yooyu man na tekki beneen mais euh, beneen comme bu ma nee lii ci lii la bokk. d'accord partie deux. voilà partie deux. Mhm. moom partie tif la. d'accord loolu day am. d'accord comme bu mais buñ ni mine de façon générale. voilà mine de façon générale mooy rek deux mooy deux bi ñu bi ñu njëkk a wax nii. venant deux. voilà moom moo gën kii moom la moom la ñu njëkk a euh, mooy njëkk a ñëw comme buñ nee venant deux bu ma nee mine. minal bayt mooy dafa jóge ci kër gi mm-hmm. jaa ani bu ma nee ay na jittum mooy ay na jittum ay mooy foo jóge ma ne la min Sénégal mooy Sénégal laa jóge mm-hmm. mooy falaa mooy fi ma jóge provenance ah, boobu moo gën siiw mais am na yeneen xam naa kom que mais min buñ ko waxee en général mooy mooy fi muy jóge deux ah, deux boobu bu dee équivalent ci français mooy deux léegi mu am euh, kon waxuñu sensible mais kon nañ yem ci boobu léegi fii al kalimatu kon léegi lan la ñuy jàpp mooy ne am naa yeneen exemple yu ma la mën a jox wala yow yoo ma mën a jox bu ma nee lan mooy al ñu ne la kàddu la boo xam ne dafa am sens ma ne la comme li ma doon na sànq est ce que mën nga joxe benn phrase bu commencé ta benn maanaam phrase benn mot bu commencé ta wala bu commencé sa wala sa wala loolu li may jox noonu loolu kalima la xam nga sànq dama laa wax nga ne ma am na yoo ma jox fii mhm. kii ma jox euh, addu baabu loolu kalima la d'accord loolu kalima la mu ma ne ar-rajulu mooy waay si. non en fait kalimatu c'est le mot. voilà mooy mot. le mot mooy le mot. ak kalimatu. mooy le mot mooy le mot mais le mot d'une façon générale. voilà mooy loolu. d'accord mooy loolu. Mm. léegi nag mot mën na nekk préposition. comme dans. waaw fii. d'accord mën na nekk suuf. d'accord taxta. d'accord loolu tamit. donc en fait ak kalimatu. Mm-hmm. mën na nekk mot. Mm-hmm. mën na nekk préposition. voilà comme mën na nekk tamit benn verbe. voilà. d'accord mooy liy composer phrase yëpp mën na ci nekk bu ci nekk ci yooyu. d'accord donc mën na nekk benn mot. voilà comme al kalimatu c'est un mot. voilà bii. Mm-hmm. al al al al kii c'est bii c'est un verbe. voilà. et si c'est une préposition. préposition. d'accord. léegi mooy mooy phrase dafa composé wu ak ay mu d'accord d'accord ndax euh, boo gisee logique bi loolu la mooy dafa commencé ci lettre. waaw lii foo jëm moo tax maanaam la def dañuy euh, def liaison entre fii ñu jógee fi ñu jëm. mooy da nga commencé ci lettre nga commencé. après mu wan la ne nag lettre boo ko boolee ba mu jox la lu am sens loolu mooy mot. mais est-ce que da ngay téye ci lettre boobu ci muu boobu rek toog mooy dama koy utiliser ngir former ay phrase mm-hmm. bu ma former ay phrase nag loolu la ñuy wax alkalaamu dañuy may transition alkalaamu mu ne huwal jumlatul mufidatu huwal jumlatul mufidatu mooy phrase bu am sens d'accord mooy phrase phrase rek buñ nee phrase ci français rek waaw mooy ne da jóge ci mot waaw dana jóge ci leer mu phase waaw gis nga échelle kii bi euh, pyramide bi ni muy deme waaw mooy da jóge ci mel ni bu doon ci suuf lañ commencé day gën di yaatu alif comme alif ba ay lettres la ñu ñoom rek nga commencé nga boole leen am benn mot pyramide bi gën a yaatu nga jël mot yooyu mot yi nga am boole leen nag am phrase mooy alkalaamu alkalaamu donc delloo ci forme une phrase. voilà mooy une rek al jumlatul mufida ci arabe mooy la phrase mooy ndax da mooy bu am njariñ. al jumla mooy la phrase al mufida mooy bu am njariñ. d'accord en nag du wax loolu. français du ne une phrase xam nga français du wax loolu. mooy phrase rek lay wax. Ah, mais arabe nag mooy gën a def day gën a insister ci yenn. Ah, une phrase utile. voilà. mooy mot à al jumlatul mufida mooy une phrase mais français du wax loolu. mooy mu ngoog mooy lii mooy alkalaamu d'accord kon alkalimatu mhm. mooy mu mhm. alkalaamu mooy mooy phrase léegi nag mu ne la mhm. exemple mu joxoñ la ne jaa al muallim muallim jaa al muallimu kon léegi jaa mooy dikk na dikk loolu mooy kon loolu lan la moom loolu verbe la verbe la voilà al muallimu mooy euh, muallim mu ngi jóge ci ilmun allaamatun yooyu yëpp ñoo bokk jaa al mualli bu dee li yooyu tamit dinañu ko gis nan lañuy waxoon naa la ko sànq ni ñuy créer ni ñuy former Euh, à partir de de verbe voilà muallimu bi moom it ci yooyu la d'accord ndax bu nekkee muallim mhm. mooy kooku mooy jàngale mu nekkoon mualla kooku dañ koy jàngal d'accord euh, mooy le fait que mu nekk muallimu wala euh, muallamu voilà day changer complètement day changer affaire mot bi la lay signifier voilà mooy d'accord comme bu ma nee yooyu nag lu bari la ci arab d'accord mooy maf'ul mooy maf'ul mooy kuy kon kon moo tax moo tax li nga doon wax pour partie am na solo lool mooy bañ a dénaturer voilà maasi foofu voilà si boo ko defee rek yow yàqu nga lépp mhm. rawatina nag ci alxuraan loolu boo ko defee ta tay ko moom daan maa ko tay kii waxoon nañ la li àtt bi amin mais tamit boo bëgg di wax lu nit ñi comprendre mooy da wax lu leer ndax boo ñëwoon bëggoon a wax waa ji day jàngale nga bëgg a wax ne moom dañ koy jàngal mm-hmm. mais ki lay déglu moom leneen lay kii conséquence bi ci judd yow yaa ko waral wallaahi wallaahi voilà mm-hmm. kon jaa a mm-hmm. am nañ phrase jaa a verbe al sujet d'accord nga ma mais ana complément bi <laughs> ñu ne la mais arabe nag soxlawul loolu à chaque fois. mooy sens yi fii sens yi yëpp mat na. Mhm. donc même bu la ko doon wax dala koy wax nii. man la cee bañ a teg leneen. jaa al bii da def liaison al fu mu amee rek moo xam da liir al bi wala liiroo ko boo def liaison bu dee amu bu dee daa am al waaw bi jaa a mooy lettre boobu nga xam ne mooy takkaloo al mm-hmm. moom ngay def liaison al al al voilà muallimu nga insisté tamit ci la bi muallimu muallimu mooy le professeur mooy le professeur donc le professeur mu ngoog le professeur est loolu mooy te jaa a fi'lu la fi'lu madin mooy fi'lu boo xam ne verbe boo xam ne dañ koo conjugué au passé mm-hmm. mooy dafa ñëw ba pare mm-hmm. d'accord waaye kooku mooy loolu dinañ ko gis ci ginnaaw après moo ci tegu insha allah mm-hmm. léegi comme jaa al muallimu mooy prof bi ñëw na jàngalekat bi ñëw na kon mooy am na sens loolu mooy lan mooy phrase mooy phrase bi day am na sens phrase bu am sens une phrase utile buñ ko doon ko kii mais mooy phrase rek ci phrase. da ngay phrase rek moom phrase rek la yor. mooy jaa al muallima loolu benn la. Euh, ndax fii nii daf la jox ñaari façon yi nga xam ne ñoo am ñooy am ci arabe yoo xamukal la mooy phrase nominale. d'accord dafa am. donc premier exemple bi mu joxe mooy phrase nominale. non non phrase nominale mooy bi ci tegu. d'accord. mooy phrase boo xam ne moom noo la commencé. français loolu la ñuy yarhamukallah xam nga français français loolu la ñuy wax nominal. waaw voilà mooy boo xam ne noo la commencé. waaw mooy deuxième bi. waaw bii nag verbe la commencé mooy ñaar yooyu. phrase verbal mooy ñaar yooyu mën a. bii phrase verbale la mooy foo njëkk a gisee verbe bi rek mooy ne mooy ne moom mooy ne moom phrase kii nominal. non maanaam verbal boo gisee verbe boo gisee verbe bi loolu la loolu mooy phrase verbale waaw ah, sama gars yi tëdd ba soon hmm? wuyul salaamaaleykum wuyul léegi. lool loolu mooy phrase verbale. jaa al muallimu. waaw léegi beneen exemple. phrase verbale. bu ma nee katabal kataba Muusa mooy Muusa bind na. kataba kataba. waaw c'est c'est vrai que petit kitab. voilà kataba. mooy verbe bi kataba. Muusa mooy Muusa bind na. wala ma ne katabal mudarrisu. mooy. kiy jàngale tamit bind na ndax muallim dafa am mudarris am loolu wala ma ne qaama ar-rajulu mooy waa de taxaw na yooyu yëpp mooy phrase boo xamante ne ni verbe la commencer loolu la ñu naan phrase yoo loolu la ñu naan phrase verbale d'accord d'accord kon loolu benn façon la mu des beneen façon mooy phrase nominale mooy bi ci tegu mu ne la lu mu bind hmm. al ilmu al ilmu naafi'un al ilmu naafi'un d'accord mooy al ilmu mooy xam-xam waaw naafi'un lu am njariñ la d'accord loolu phrase Euh, nominal la ndax al ilmu xam-xam loolu noo la. waaw le savoir est utile. mooy ne. le savoir la wax. Mm. alors que bële jaa a verbe la commencer. d'accord sauf que booy booy booy euh, traduire loolu arabe la booy traduire. da le prof est venu. waaw loolu yow yaa ko langue bi nga ko mais bu dee arabe. waaw kii bee verbe bi ah. moo jiitu mooy jaa al muallimu al ilmu nafi'un phrase nominale ah, kon jàppal benn affaire mooy da ngay mooy arab buñ la nee formel mu benn phrase yow yaay seet soit nga def ko phrase verbale wala phrase nominale. donc mhm. ñaar formes ñaar yooyu. am na am na yoo xamante ni dangay da ngay dëggal wala yenn yoo di dugal am na yoo xam ne du commencé kii bi direct de comme bu ma nee innal inna nga xam ne ñooñu wala kaana waaw mooy ay affaire la yoo xam ne dinañ leen gis mais yooyu yépp da ngay gis ne ñoom bu ñuy dugg comme inna inna du dugg ci du dugg waaw ci kanamu verbe waaw doona inna ya'lam non non man nga ne in mais loolu leneen la loo xam ne gis gudd d'accord mais mooy da am am nga deux choix soit nga jaare euh, phrase verbale wala phrase nominale d'accord après nag buñ jógee fii lii mooy début bi après dinañ gis yoo xamante ne nii du verbe bi rek laay commencer wala du nom bi rek laay commencer. comme nom bi mën naa am jaa kii boobu. al muallimu. d'accord mais ci cours bi. voilà li ma war a jàpp. voilà ñaari façon euh, ñaari façon euh, phrase ñoo am ci arabe. voilà une phrase nominale. voilà boo xam ne noo lay commencer. exemple mooy al ilmu nafi'un. voilà ak phrase boo xam ne ni moom verbe lay commencer. Mhm. exemple mooy jaa. jaa al muallim voilà bu la neexee après loo ngay jàpp d'accord mooy ne léegi yow say phrase bu la neexee nga créer lu la neex jaa xam nga luy jaa léegi bu la neexee nga dindi muallim xool sa mot yi la neex jaa agent mhm. <laughs> waaw parce que mooy jaa am xas naa ñëw léegi da ngay ut nag masculin yi nga fay def d'accord ndax bu dee féminin jaa at ngay wax jaa at d'accord loolu dinañu ko gis insha allah bu ñu ñëw ci côté insha allah conjugaison bi kon fii leer na waaw leer mooy gis nga kon bi am premier cours bi waaw nga xam ne ci xaraf lañ commencé mooy xaraf yi waaw nga xam ne ay lettres lañ après nga jóge fa ngay boole mhm. muy le mot après nga jóge ci mot waaw nga def phrase léegi loolu mooy ci gàttal kon loolu la mooy araf comme par exemple ma am ba waaw loolu xarfu la. xarfu la waaw benn lettre la. ma ñëw bu ma ko boolee yeneen yi ma am ba badrun par exemple. Mhm. mooy la lune mhm. pleine lune. Mhm. léegi loolu mooy muularam. bu ma bëggee nag créer phrase ma ne talaa al badru. talaa al badru mooy pleine weeru pleine lune bi fenk na. loolu phrase la al badru. mooy il y a la pleine lune. voilà. d'accord. mooy lune pleine bi apparaître. voilà xam ah, mooy apparaître. kon loolu ngay gisee li kii bi am diggante kii bi concordance bi am. il est apparu la pleine lune. voilà. d'accord donc ce qui fait ci deuxième cours bi. Mm-hmm. li ngeen woon ak premier cours bi mooy fii ci xaraf yi lañ nekkoon. Mm-hmm. deuxième cours bi daf lay expliquer ne que. Mm-hmm. arabe ñaar la. alkalimatu mhm. wal kallaamu mhm. alkalimatu mooy le mot mhm. d'une façon générale après mu joxe exemple ah comme par exemple yaktubu c'est un mot même si c'est c'est c'est une forme sous forme par exemple verbe voilà après léegi nag mu ñëw ci deuxième kii bi mooy mot yi dañuy mu ñëw ci ñaari façon yi. voilà mooy phrase nominale ak phrase verbale. voilà mu ngoog. alhamdulilah alhamdulilah. voilà léegi nag. mooy l'essentiel mooy dootoo yemati fii. waaw boo gisatee benn livre rek. nga gis fu ñu def livre bi commencé nga gis xam nga xultu. mais loolu dinañ gën ñëw xultu verbe la ak sujet. wala nga ne kaana. yooyu tamit dinañ ci ñëw ndax kaana waxawaatuha ah. yeneen affaire la mooy daal doo yem ci yi foo gisee ci man nga commencé leen man man damay damay incorporé voilà ce qui leneen lu ñëw rek damay fàttali peut-être séance deux gisoon naa lii voilà waaye nag euh, arabe ne hmm. bu nekkee am na phrase nominale ak verbale hmm. am na yenn exception wala lii dee dugg fi li voilà ma damay compléter li ma xam ci li ma jàngoon mooy ne phrase nominale ak verbale par exemple phrase nominale am na yoo xam ne day dugg ci kanamam Mhm. xam nga lii dañu ñëw rek ne al ilmu nafi'un wax naa ne nag kaana mën na faa dugg kaana al ilmu nafi'an waaw wala inna al ilma nafi'un comme yooyu maadaama al ilmu ainsi de suite yooyu mooy après yooyu dinañ ci ñëw mais ci kanam comme que nag bi mooy buñ compliquer mbir yi nañ jàpp lii li nga résumé moom boo ko jàppee waaw allah ah. yal na yàlla yal na yàlla barkeel loolu amiin kon deuxième bi al azminatu al az al al azminatu al azminatu mu ngi foofu boo déggee ñu ne la azzamanu ci la jóge waaw donc bii moom mooy troisième. mooy deuxième cours bi. ndax bële ndax bële ci lim jël sànq ci bee la bokkoon. waaw waaw waaw. gisoo mu def numéro deux. waaw waaw al azminatu. waaw al azminatu. mooy temps yi. d'accord. mooy lii. waaw ci boo gisee ñaar zaman waaw al zamanu mooy jamono ji mhm. temps bi yooyu al azmina mooy les temps mhm. pluriel la mhm. léegi mu def al azminatu salaasatun mooy temps yi ñett lañu al maadi almaadi almaadi mooy le passé mm-hmm. wal xaadiru alxaadiru mooy le présent mm-hmm. wal mustaqbalu al mooy le futur kon temps ñett la mm-hmm. kon a moom ay temps am c'est donc al azminatu moom mooy mooy les temps temps mais conjugaison am na ñu koy waxe d'accord mais buñ ne les temps fii. voilà c'est les temps de conjugaison. voilà d'accord bàyyi ma préciser ko comme ça. voilà ko ndax de toute façon jour yëpp loolu la. addina bi loolu la démb bu tey suba. waaw loolu la de d'accord ñoom nag loolu lañ ko jàpp. d'accord donc buñ demee ci premier bi dafa ne al azminatu. Mhm. salaasatu. voilà mooy. salaasa waaxid isnaani salaasa mhm. mooy waaxid mooy benn benn isnaani mooy ñaar salaasatun mooy ñett kon mu ne temps yi mm, ñett lañ voilà il y a trois sortes de temps voilà d'accord trois sortes de waaw sëñ bi pour bañ a guddal. Mhm. dañ koy gis rek nii d'une façon globale. globale waaw boobu yi di ñëw incha allah beneen voilà ñu gën koo détaillé. voilà da koy. Ah, waaw kay d'une façon d'une façon générale incha allah. léegi waaw nañ dem. waaw mooy kon ñetti façon temps bon. waaw almaas yi. waaw mooy démb. mooy li weesu. pas démb comme temps ma ndax mën na nekk yow li nga def ci ngoon léegi. wala avant nga fi ñëw wala léegi sax bi nga fi ñëwee. waaw waaw. mooy loolu weesu na de toute façon manoo dawaat dawaat mooy le passé al-maadi waaw waaw waaw ndax mu ngi jóge ci maba al-maadi loolu mooy premier bi le passé al xaadiru mhm. mooy di teew mooy le présent al xaadiru al zamanul xaadir ndax lii boo gisee al azminatu waaw boo bu la neexoon al azmina mooy pluriel bi bu la neexoon nga ne az zamanul maadi waaw mooy le temps passé mm-hmm. az zamanul haadir mm-hmm. le temps actuel présent d'accord az zamanul mustaqbal mooy le temps futur bii ñëw mm-hmm. istaqbal mooy li li nga xam ne day day ñëw léegi kon maadi mooy le passé haadir mooy le présent mustaqbal mooy le temps futur mooy le futur rek voilà léegi nan la ñuy xàmmee wee lu passé kon lu passé mooy loo xam ne xewoon na ba pare waaw kay def na ko sax az-zamaanul mustaqbal az-zamaanul maadi mu ngi nii az-zamaanul haadiru az-zamaanul mustaqbalu voilà gisoo dane az-zamaanul maadi huwa al-waqtu alladhi mada wanqada mooy huwal waqtu mooy jamono ji nga xam ne waaw mada dafa weesu wanqada mu jeex mooy dem na ba jeex d'accord voilà wëy na liñ naan bay wëy na mbuus moom mooy wëy na mbuus moom mu lool mooy lu weesu waaw loolu neex naa jàpp mooy le passé bi nga xam mu ne az-zamaanul haadiru mhm. mooy le temps actuel mhm. le présent mhm. bi joxe na exemple bii mm-hmm. lu passé mu ne mislu mm-hmm. par exemple mm-hmm. exemple kataba bind na kataba mu xam mooy li mu def en rouge yooyu ñooy verbe yi ndax fii ci verbe la ñuy wax waxuñ ci non d'accord mooy bu nee temps xam nga nit moom manoo see xam ne ndax kii présent wala futur bu ma rek ne la muuru moodu noonu rek moodu hmm. mais manoo xam ndax kii li ma wax présent wala futur lool hmm. mooy bu ñuy wax yooyu ci temps ci verbe bi lay doon mooy moom la def en rouge mooy kataba hmm. bind na mooy dafa bind ba pare kan moo bind kataba muhammadun ad-darsa mooy muhammad bind na leçon bi mooy copier na wala recopier na leçon bi muhammad a écrit la leçon voilà mooy kon def na ko pare ah. kii di ko door a wax d'accord voilà d'accord léegi ce qui fait que donc day nekk moom moom mooy mhm. almaadi almaadi waaw almaadi mooy mhm. le passé mhm. alxaadiru mooy le présent voilà ak al mustaqbalu mooy le futur le le futur voilà léegi insha allah ñu léegi loolu boo ko jàppee waaw mooy ñetti temps yi am d'accord démb ci waxu wolof démb tay suba. waaw démb mooy lu mu defoon ba pare. waaw tay mooy li nga xam ne mu bu ma nee tay nag pas tay ci suba wala li ma weesu mooy instant bii may wax lii may def. waaw par exemple lii da par exemple yaa ngi bind dama dama naan lan. yow yaa ngi bind. mooy yaa ngi yor sa bit di bind nii. waaw waaw waaw ma ne comme bu ma nee yaktubu yaktubu Muhammadun mooy. Muhammadu Abubakar mhm. yaktubu mooy Muhammad xoola bu ma nee Muhammadu Abubakar yaktubu baax na bu ma nee yaktubu Muhammadu Abubakar baax na bii mhm. nominal la mhm. ndax dama commencé Muhammadu Abubakar dee ma commencé yaktubu mooy verbal la d'accord léegi euh, bu ma nee yaktubu ya boobu mooy wane ni xam nga kataba fii xoola fii xoola waaw yabi fii la ñëw bi yabi ñëwee fii loolu moo ko def présent mm-hmm. kataba mooy passé mm-hmm. bu ma ci defee ya mooy mm-hmm. mooy mu ngi koy def mu ngi ñii di ko def il est en le il est bu dee nag kii d'accord moo tax mu ne la az-zamanul mooy temps actuel huwa waqtul mutakallim mooy jamono ji nga xamante ne mooy heure jamono ji kiy wax di waxe ci la action bi di xewe d'accord alors que mooy bi nga naan moom mu ngi bind mhm. mooy dafa fekk mu ngi yor bi réellement bi bind mhm. kii nag kii ñëw mooy huwa ma ba'dal al musta al zamanul mustaqbalu mhm. huwa ma ba'dal ma ba'da takallumi mooy li nga xam ne dafa am ginnaaw bi ma waxee ba pare mooy man wax naa ba toog affaire bi door a xew bu ma nee Ibra de war naa ñëw ma toog rek Ibra sone mooy kon Ibra dafa ñëw ginnaaw man mu wane affaire bi de affaire bi tem mu fay hmm. ma noppi affaire bi fay mooy ne loolu dafa xew après bi ma waxee ba pare hmm. moo tax ba léegi même verbe bi la jël kataba. d'accord mooy ne sauf que fii. Mhm. en fait gis naa ne beneen subtilité même boo ko xoolee. Mhm. quand il parle du présent. Mhm. kataba la wax. voilà si dafa ne quand il parle du présent dafa ne yaktubu. quand il parle du futur mu ne. Ah. sa yaktubu voilà donc ce qui fait bu ñu xool rek visuellement mhm. bu ñu xoolee benn benn verbe dinañ mën a xam est-ce que présent la voilà passé la mhm. wala futur la loolu bu nekkee présent la verbe bi day commencer comme ni mu war a commencer bu nekkee futur la dañ ci yokk sa voilà non non bu nekkee bu nekkee présent passé passé day nekk mooy ci gàttal. moom lañ naan infinitif. d'accord pour yombal ko francophonie. sauf que en arabe amul infinitif réellement. mais dañ naan leen pour francophonie. jël leen infinitif lañ koy tuddee. mooy kataba d'accord mhm. léegi ce qui fait que bu nekkee man maintenant day nekk euh, le présent. Mhm. donc moom yaa la ci jox. voilà. bu ci yokkee yaa mooy il est en de. voilà mu ngoog. waaw léegi bu nekkee dafa nekk futur. dafay ne mhm. sayaktubu. il va le faire. voilà mooy loolu. loolu xam nga fii. moo tax moo tax dafa am benn affaire bu ñëwee ci conjugaison bi. waaw dañ naan da jàppal. waaw te bu bu da bum la rëcc. mooy boo génnee ci ni ngay conjuguer passé. passé moom bokk na ci li gën a yomb fa futur boo ñëwee ci ci euh, présent mm-hmm. ni ngay conjuguer présent moom ngay conjuguer futur mm-hmm. mooy lan ci français bu doon dañ mën a verbe aller mm-hmm. wala verbe revenir wala verbe dormir wala verbe manger mu ne ma man conjuguer ma verbe chanter ci wala doo euh, lu la ci ci euh, Euh, futur mhm. ma ne je chanterai mhm. nga ne ma baax na loolu mooy futur waaw ma ne la considère ma ko présent c'est comme si da ngay jëlaat ci chanterai nga indiwaat ko ne mooy présent bi doo ci changer dara mhm. mooy dama naan je chanterai mooy présent je chanterai mooy futur d'accord loolu mooy équivalent wul yi mooy du changer d'accord mooy ne bu ma ne noon conjuguer ma verbe bi au futur mm ni nga koy conjuguer présent nga koy conjuguer que pour nga xam ndax futur la lii bokk na ci li la koy wan ça mm-hmm. ça mooy futur proche mooy dañuy def verbe bi conjuguer ko au présent ñu yokk ci sax pour wan na ne futur proche la d'accord bu ñu defoon sawfa nag mooy futur lointain d'accord